màngo mi nga xam ne moom la jële woon Xunayn ci bërëb bi nga xam ne mooy Ji'irraana ci jotaay bi weesu ñu ngi woon ci discours bi mu defoon Lansaar ginnaaw bi nga xamee ne dafa am ci ñoom ñoo xam ne séddale gi aleyhi salaatu wassalaam séddale daldi leen bàyyi taxoon na ñenn ñi daldi wane seen ñàkk ànd ci loolu mooy ci naka mooy daal mbir mi neexu leen comme niñ ko gisoon ci riwaaye imaam ibni Isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi aleyhi mu jële woon ko ci aasim ibn umar ndax dane woon wa xaddatani aasim ibn umar ibn qataada radiyallahu taala anhu wa ardaa mu jële moom an mahmud ibn labid mu jële ci seydina mahmud ibn labid seydina mahmud ibn labid an abi sacidin alxudriyi mu jële ci seydina abu sacid alxudriyi radiallahu taala an iljamic mu nettali woon ñu loolu gisoon nañ ba ko aleyhi salaatu wassalaam xabaar boobu dikkalee ak dajale gi mu dajale arab yi wal ansaar wax ak ñoom ba ni nga xam ne ci la lañuy gërëme ne radina billahi wa rasulihi qasman wa xadda ñu ne radina bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qasman wa xadda gërëm nañu li nga xam ne moom lañu yonent bi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam sédd ak lim ñu cërale muy boppam te insha allahu taala comme ni ñu ko dige woon xadiis bi bu wér la defoon nañ taxriij bi walillahi alhamdu wal tey ñu war a gis riwaaya yuy saxiixayni yi kom ni nga xam ne noonu lañ ko dige woon yi ci ëpp nekk riwaaye yoo xam ne ki ñu ko nettali mooy xaadimu rasulillah nekkoon liggéeykatu sallallahu alayhi wasallam di seydina anas radiyallahu taala anhu wa ardaa gisoon nañ tamit ke ne seydina zayd ibn aasim abdallah ibn zayd ibn aasim radiyallahu taala anhu it nettali woon ko te tàmbali nañ amoon na luñ ci tuddoon ci jotaay bee weesu ca riwaayam boobu tamit mu ngi ci saxiixayni qad rawaahu al imaamaan al imaam al buxaari wal imaamu muslim ibnul xajjaaj alayhima ridwaanul buñ tàmbalee ci del euh, continuer xadiisu seydina abdallah ibn zeyd ibn aasim bi ci riwaay imaam al buxaari tàmbali woon nañ ko moom lañ ubbee woon ci début bi ñuy wax mbiru lansaar yi ah, gisoon nañ ne dane woon moom seydina zeyd ibn aasim càllale ba xanaa ñu fàttalewaat ko imaam al buxaari raxmatullah aley dane woon xaddatanaa muusa ibn ismaayil qaala xaddatanaa wuhaybun an amr bn yaxya mooy almaazini an abbaad bn tamim mu jële ci abbaad bn tamim saxaaba bokkoon ci tuttànki saxaaba yi moom moo tax ci côté riwaaya ci côté dañ koy boole ci taabici yi waaye saxaaba la woon an abdillahi bn aasim mu jële ci seydna abdallah bn zayd bn aasim al-Maazini waxoon nañ la wute na ak ki soloo woon li jëmoon ci nodd di abdallah ibn zeyd ibn abdi rabbe kanta seydna abdallah ibn zeyd ibn aasim bi gisoon nañ ne dane woon lamma afaa allahu ala rasulihi yawma xunayn qasama fi nnaasi fi lmuallafati quluubuhum walam yu'ti al ansaara shay'a mu ne yonent bi aleyhi salaam keroog bi ko suñu boroom delloowe alal ji nga xamante ne ni bésub Xunayn ci yonentam bi jox ko delloo ko alal joo jële jóge ci yéefér yi dellu ci moom ci gazwatu Hawazin ci gazwatu Xunayn bam ñëwee bay séddale màng mi ginnaaw xisaaru Taif bil Ji'irraana muy séddale màngami ji irraana mu ne dafa séddale mbir ñi ñi nga xam ne ëpp ñu mu jox mooy almuallafati qulubuhum ñi nga xam ne da leen doon jox ngir seen xel gina des ci lislaam gin cee dal mu ne walam yu'til ansaara shay'a te joxul waal ansaar dara mu ne fa ka annahum wajadu id lam yusibhum ma asaaba naas mel ni daal lamsaar yi daal mbir yi dañoo am lu ñu yëg ci seen xol ñàkk xaw a attristé wu daal ci li nga xam ne ba li nga xamante ñoom jotewuñu amewuñu li nit ñi am mooy li mu séddale nit ñi moom ñoom amuñ ci dara mu ne fa xatabahum yenent bi alayhi salaatu wasalaam daal di leen ba loolu mooy riwaaya boobu xoola riwaaya léegi ni ñuy def mooy bu ñu jàllee comme nii début bi dañuy jël riwaaya Seydina Anas yi ñu soxla woon après nga xam ne bu ñuy wàcc ñu wàccandoo entre di di def di permuter entre riwaaya yi entre bu Seydi yu Seydina Anas yi ndax dañoo bari ak bu Seydina Abdallah ibn euh, euh, Zayd ibn Aasim bi xoolal Seydina Anas radiyallahu taala anhu anas mu ne naka noonu imaamu ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi soloo ko comme ni nga xam ne noonu lañu ko tudde woon seydna anas radiyallahu taala anhu moom dane eh, ndax riwaaye yi dañu bare riwaay yi dañu bari dane keroog bi xare bi ndax dafa commencé di nettali euh, xare Xunayn bi ak bi leen ma mi alayhi salaatu doon woowe bi nit ñi dawee te bi gisoon nañ ko bim leen di wax naan gaa yi di ko mu leen di mu ne yaalal an yaa ma'shar al ansaar ñu ne ko fa qaalu labbayka ya rasuulallah abshir nahnu ma'ak mooy riwaaye boobu bi mu leen di woo bi ñépp ñu bari dawee ba mu des ñu tuuti ña desoon ak moom muy wool ansaar yi ci góosam faltafata an yaminihi yonent bi alei satu salaam turne ci ndeyjooram ne yaa ma'shar ansaar e yéen mbooloom ansaar yi ñi ne ko abshir bégal yaa rasuulallah nahnu ma'ak ñu ngi ànd ak yow mooy ñu ngi sa ginnaaw ñu ngi ñëw mu xoolaat dro euh, côté ndeyjooram an yasaar thumma altafata an yasaarihi fa al ansaar qaalu labbayka yaa rasuulallah abshir nahnu ma'ak bégal ñu ngi ak yow nee na ba ni nga xam ne ci la xare bi jeexe mu ne fa qasama fi lmuhaajiriina waltulaqaa walam yuti l ansaara shay'an mu ne yonent bi nag ba muy séddale mbir yi li nga xam ne mooy butin de guerre bi mu daldi séddale ñi nga xamante ne fil muhaajiriina ci muhaajiruuna yi te loolu leer na gisoon nañ ko ci xadiis seydna omar bi abdallah ibn omar bi seydna naafi doon nettali këne jour boobu Seydina Omar yonent mi alayhi salaatu salaam da ko bokkoon na ci màng mi amoon da ko joxoon na ko ab ab jaam ba nga xam ne moom la joxoon naa Abdallah ibn Omar mee na ba ma ma ko doon ca riwaay imaam ibn Sa'd ba ne Seydina Ali jox nañ ko Seydina Omar Seydina Usmaan ku nekk yonent mi alayhi salaatu salaam jox na la kon loolu dañ ci gis ni kon muhaajiruuna yi ñoom jox nañ leen ñi nga xam ne waaye ñi ëpp ñu ñu jox ñooy ñan ñooy gaa yële ñooy turaqaa yi ak lan ak ñi nga xamante ne eh, ñooy muallafatu qulubuhum yi ñooñu ñoom ñoom la alayhi salaatu wassalaam jox lu baree bare bare baree baree baree bare waaw ñooñu lu bari la leen jox loolu nag mu ne kon fii fa qasama fil muhaajiriina wa tulaqa yonent mi alayhi salaatu wassalaam alal ji ci muhaajiruuna yi jóge woon Makka gàddaay si ànd ak moom ak tulaqaa yi ñi nga xam ne dañ leena dañ leena eh, jéggal keroog Makka idhabu fa antum tulaqaa lii war na luy dëgër xew-xew boobale nga xam ne gisoon nañ ko ci fatxu Makka bi leen alayhi salaatu wasalaam di wax lool moo tax gis nga xadiis yi ñu ngi saxiixa yi dañ leen tudde ak tulaqaa ndax yonent mi aleyhi salaatu salaam bi mu leen laajee maa dhanantum anni fa'ilun bikum keroog bi mu ubbee Makka kilifaay makk yépp taxaw mu ne leen lan ngeen yaakaar ne lool laay def ci yéen waaye na ko axun karim ibnu axin karim yow de mbokk ma mu tedd nga di doomu mbokk mu tedd laa illaa xayra yow de yaak njort lu rafet rek nga mën a def ci ñun mu ne leen bu jëm dem leen wéy leen fantumu tulaqa jéggal naa leen forcéwul kenn ne gëm leen ci saase wala ma faat leen waaw on vous plus ngeen di am yeneeni idées yu bokkul ak suñuy idée wala suñuy doxalin waxu leen lool de idhabu dem leen fa antumu tulaqa yéen yi nga xam ne yéen lañ libéré yéen lañ euh, daal di bàyyi ngeen dem waaw waaye am na ñeneen ñoo xam ne fii dafa tënk mooy mu mu'allafatu qulubuhum yi te moom Seydina Anas wax na ko ci yeneen xadiis yi mu ne walam yu'til ansaara shay'an li nga xam ne daal moo intact moom mooy lansaar yi joxu leen dara kantaa yonent bi alayhi salaam lii mu doon joxe est-ce que ci xumus bi la wala ci xaniima bi la loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ ciy wax ñii naan déet ci xumus bi la ñii naan noonoo fii la ak lii lii li muy wane te Seydina Anas dinañ gis sa xadiis bi ci xadiis yi yi nga xam ne moom la nettal yoo xam ne dana ci ci lansaar yi bokk na waa ñat ci doon kaas liñ wax këne mbir mi euh, euh, euh, day wane ne mbir mi lii la ci xaniima gi la te lool du wane leen lu dul na yonent bi alayhi salaam mooy ash-shari'u mooy même lañu ñu xame woon ganima këne ku fi lii daa am ñi dañ koy séddale ñan ñi nga xam ne ñoo fekkee xare bi ñoo ci participer fekke ko jàpp ci que ñoom ñoo ñoom la loolu noonu àtte boobu yonent bi aleyhi salaam loolu noonu mooy lu mu ci defoon baax na loolu la waaye fii nii exception la te wax na leen lu tax exception la voilà mooy ci xaniima bi la te te Seydina Anas fii dina ko wax ci xadiis yi ñuy gis nee na bi nga xam ne lool tëj walam yu'til ansaara shay'an joxul waal ansaar dara dara ne fa qaalatil am ñenn fa qaalatil ansaar mooy am lenn ci waal ansaar wax radiyallahu anhu idaa kaanat ash-shiddatu fa nahnu nud'a wa tu'tal ghana'imu ghayrana voilà lii leer na lenn ci waa Ansaar bi ñu gisee affaire bi affaire bi daal ñu toog mënuñu koo muñ daal moo am na ci beneen riwaay da ne dafa am ñu ne li wax dañ ne lii daal mooy lal ajab <laughs> waaw <laughs> inna hada lal ajab lii de moom mooy mooy mooy lu yéeme dëgg dëgg dëgg dëgg waaw ñun daal bu tartar yi ñëwee ñun lañuy woo waaw bu xare bi jotee ñun la ndax sànq dégg nañ yaalal yaa masharal ansaar yéen mbooloom ansaar yi waaw inna hadha la huwa al ajab inna suyuufanaa taqturu min dimaa'ihim wa inna ghanaa'imana turaddu alayhim inna hada la huwa al-ajab ci daal yéeme na ndeysaan suñu jaas yee ngi siit ci seen deret yi ñu jël alal ji di leen suñu màng mi di ñu ko jox di leen ko jox ñoom léegi bu ñëwee ci riwaay ñu nekkoon léegi kon ñu ne joxuñ leen Seydina Anas ne joxuñ waa lansaar dara dara fa qaalat al ansaar ida kaanat ash-shiddatu fa nahnu nud'a wa tu'ta al ghayrana ñu ne lii de yéeme na de ñenn ñi ci ñoom am ñu wax ci ñoom ne ñun daal bu taree jamono ji muy mettee bi nit ñi dawee ñun lañuy woo saa bu mettee ñun lañuy woo waaye nag wa tu'ta al bu mbir yi fruit euh, buy metti la ci metti ñun ñoo ñooy res mbir yi ba ba ba ba ba lu metti li fàddu dem dàqu bu desee nag lu dul récolter les fruits mooy jël ngañaay yi mooy li nga xam ne moo tukkee ci suñu effort yooyu nag loolu ca tukkee comme muy màng mii wa tontal ghanaimu ghayrana ñu jox ko ñeneen lii day wane ne kon ci ghanim lii du xumus bi ci ghanima gi la waaw te loolu mooy maafa allah ala rasuuli loolu fa lillaahi walil rasuul lu yonent bi alei salaam yooyu yépp ci loxoom la ko suñu boroom teg mooy xool fu ko neex te loolu gisoon nañ ko ca Badr waaw ba yi naan ñun ñoo ko ñun ñun ñun ñenn ñi ne ganima bi ñun ñoo ci gina yey waaw non butin de guerre bi ñun la ndax ñun ñoo doon protéger yonent bi alei salaam ñeneen ñi àddee ah, ñun ñoo doon kii ba wax ji bare lan la lan la raawi bi waxoon suñu boroom nangu lépp ne foofu nag reconnaître de wane nañ fa loo xam ne jaaduwul woon ñu wane loolu ñu meloon noonu waaye affaire bi demee noonu suñu boroom delloo lépp ci loxo yonent bi aleyhi salaatu salaam mu xool ni mu gën a rafete daal di koy séddale allahu akbar fii c'est pareil rek c'est pareil léegi nag bi waa Ansaar yi waxee lool bu mettee ñun lañuy woo tartar yi fa nahnu nud'a ñun la ñuy woo yaa ma'shar al ansar ñu ñëw waaye bu récolte yi ñëwee nag ah bu ñu waree góob góob mbir yi ba war koo jariñoo watoon al qana'imu ghayrana ñu jox màng mi ñeneen ñu dul ñun mu ne fa balaghahu dhalika loolu daal di koy dikkal voilà <laughs> léegi am na beneen am na beneen euh, euh, riwaaya ba léegi ci riwaaya Seydina Anas yi junju nañ ko léegi junju nañ ko léegi Seydina Anas radiyallahu anhu nee na bi ñu bi nga xam ne ci la yonent mi salaam mu ne keroog alalu Hawazin yi anna unaasan xoolal xoolal riwaaya bi bii riwaaya bi ci imaam ibn Shihab la jaar mu ne axbarani anas mu ne seydina anas ibn Malik radiyallahu anhu moo ma nettali man imaam ibn Shihab az-Zuhri mu ne seydina anas de moo ma nettali man mu ne dane te xadis bi tamit eh, muttafaqun alayhi la yi may wax nii muttafaqun alayhi la voilà voilà ndax imaam bu dee imaam al al muslim dana xaddatani yaxya ya xaddatani xarmalatu bnu yaxya mooy at-tujibi mu ne at-tujibi xaddatani xarmalatu bnu yaxya at-tujibi qaala axbarana abdullah ibn wahb qaala axbarani yunus an ibn shihaab qaala axbarani anas ibn maalik waaw mu ne xaddatani nettali na ma xarmalatu bnu yaxya di xarmala di sëriñam xarmala bi mbokk imaam Shaafi'i la woon mooy àndandoo ci taalibe bi xarmalatu nekk fële ca Misra xarmalatu bnu yaxya at-Tujiibi a axbaranaa taalibe imaam Shaafi'i la woon qaala mu ne axbaranaa nettali nañu Abdallah ibn Wahb moom meemeen Abdallah ibn Wahb ngeen ko al-Maaliki mooy bu mag boobu qaala mu ne axbarani xabaare na ma yunusu te mooy yunus ibn yazid al-ayli de compte kii la woon maasu imam malik la woon an ibn shihab mu jële ci seydna abdallah muhammad ibn muslim ibn shihab qaala axbarani mu ne nettali na ma anas ibn malik seydna anas kanta imaam al-buxaari dana haddathani kitaabul maghaazi haddathani abdullah ibn muhammad qaala haddasanaa Hishaam qaala axbaranii Ma'mar an az-Zuhri annahu qaala axbaranii Anas ibn Maalik radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala mu ne haddathanii Abdullah ibn Muhammad mu ne moom imaam al-Buxaari haddathanii nettali na ma sama sëriñ Abdullah ibn Muhammad di Abdullah ibn Muhammad qaala mu ne haddathana nettali nañu Hishaam di Hishaam qaala mu ne axbaranaa nettali nañu Ma'mar di Ma'mar an Zuhri mu jële ci imaam Zuhri qaala mu ne axbarani nettali nañu Anas ibn Maalik radiyallahu anhu Anas di doomi Maalik yal na ko buur yàlla gërëm léegi bu ñu jëlee eh, riwaayu imaamu imaam Muslim bi mu ne anna naasan min al ansaari qaalu yawma Hunayn hiina afaa Allahu ala rasuulihi min amwaali Hawaazin maa afaa mu ne dafa am ay nit ci lamsaar yi gis nga lii mooy wane ne riwaaye bële ne woon xaalatil ansaar mooy du lamsaar yépp wax mooy am na ci ñoom ñu wax mu ne anna unaasan ay nit minal ansaar dañoo wax kañ lañu wax yawma Hunayn bésub Hunayn kañ ci biir xare bi déedéet xiina afa allah ala rasulihi min amwaali hawazina ma afa bi buur yàlla delloowee alalu hawazini delloo ko yonente bi alei waxoon nañ la xéewal yi nekk ci kaw suuf buur yàlla à vrai dire ñi ko moom ñi ko ñi ñi nangoo torox lu ngir moom jaamu ko ah xéewal yooyu yépp ñoom la wa saxxara lakum maa fi samaawaati wa maa fil ardi jami'an minhu ñooñu ñi muy wax noonu ñi tax ñuy wax mooy ñi ko gëm wa saxara lakum buur yàlla tàggatal leen maa fi samaawaati mbooleem li nekk ci asamaan yi wa maa fil ardi ak mbooleem li nekk ci suuf yi jami'an mbooleem seen minhu tukkee ci moom di xéewal gum leen defal ñu war koo yenn yi pare nañ ba pare ñu war koo jëfandikoo directement yenn yi ñu war koo exploiter ngir mën a jëfandikoo la ne ca biir waaw waaye exploitation boobu nag la jullit ñu bari daal sàggane waaw la ñu bari ci ñun daal di sàggane walla iyaazu billaah bàyyi ko kufaar yi mel ni jullit ñi moom moom moom yooyu yépp dañ ko war di àbb ak di ko ñeetaani nit ñi takat ñoom la woon waaw moo leen ñoo ñu fi indi wastaamarana fii fii fii haadihi al ard suuf sii sànn dañoo indi ngir ñu dundal ko waaw famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur waaye dara waaye dara Seydina Anas kon mu ne dafa am ay nit yoo xam ne ci waa Quraysh dañu ne dane eh, keroog bi nga xam ne kon alal yooyu mooy ñoon dañ ne boo yéefér yi dañuy gunge ñi gëm rek moo yéefér yi yéeféer yi dañuy gunge ñi gëm yéeféer yi dañuy gunge waaye ngëm yàlla yi rek li ñu fi yor yépp moomuñu ko waaw waaw léegi nag moo tax afaa daf leen ak ñoo ko indi fii alal yi Hawazin noo ñoo indi seen soxna yi indi seen njaboot yi indi seen xar yi seen bëy yi seen gàtt yi seen gëléem yi lépp mais alal jooju ak seen oor yeeg seen seen takkaay yi yonent mi aleyhi salaatu salaam moo tax bañ ko ko waxee lan la wax dafa mun ne tilka ganimatul muslimiina gadan insha allah ne tilka lool nga alal joo jële nga ne gis nga leen ñu indi loolu lépp ah ibn abil hadrad abdallah loolu yëgal ne loolu tilka ganimatul muslimiina gadan insha allah nekkul lu dul xoomu jullit ñi suba la mooy seen butin de ger loolu la leen buur yàlla moom la leen kii yi def ñoom ñu xëcc ko ngir gin ñu koo yombal ba mu ñëw ci ñun nag yonent bi aleyhi salaatu salaam bi ko suñu boroom delloowe alal waa Hawaazin awal alal yooyu waa Hawaazin yoroon mu ne fa tafiqa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yu'ti min Quraysh al mi'a min al ibil nee na yonent bi aleyhi salaatu salaam tàmbali di jox ay góor yoo xamante ni bu dee riwaay imaam muslim bi dafa ne rijaalan min quraysh bu dee riwaay imaam al buxaari bi yonti rijaalan kese la wax al mi'ata min al ibil di jox ay góor di jox leen jox ay saa ci gëléem gis nañ <laughs> waaw ñoom jox saa yi gaa yi kontaan ñoom safwaan ñoom abu sufiyaan muawiya waaw ñoom uyayna aqra al Abbaas ibn Mirdaas moom ba matul cent dafa wax a wax ñu jox ko bañ mat saa ndax kaas na protesté na waaw mu ne nag bi bi bi mu demee noonu yeneen ma ni sarsam di joxe ay cent géléem di ko jox ay benn nit ay cent jël di joxe mu ne fa qaalu gaa yooyu ci wàllan saar ne yaxfiru llahu li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yonti qurayshan wa yatrukuna wa suyuufuna taqturu min dimaa'ihim waaw nee na gaa yooyu ci waa Ansaar ña nga xam ne ñoom ñoo ñooy ñoo ñële ne yaghfirullah ah, yal na buur yal na buur yàlla jéggal li rasuulihi ñeel ndawam li sallallahu alayhi wa moom de yonti qurayshan mu ngi jox waa quraysh ay waaye mu ngi jox waa Quraysh alal ji wa yatrukuna bàyyi ñu ñun te li ci mooy wa suyufuna taqturu min dima'ihim suñu jaasi yi fendeegul sax ci seen deret diñ leen rey waaw Quraysh ñi nga xamante ne nii fatxu Makka gii lañ jóge rek ñëw fii na ha pareeguñ ak ñoom suñu daanaka suñuy lii waxit la mooy duna jamono ji ñuy wax lool seen dereet yi euh, seen jaas yi ñu ngi toq deret waa Quraysh mais dem nañ fi Hunayn dem nañ fi daal lépp mooy waxin la mooy ne mbir mi daanaka ne ñii fi fi fi ñu leen fi ñu xareek ñoom ci xam nga fatxu Makka gisoon nañ ghazwatul fathi que ne bien sûr Makka dafa am benn côté boo xam ne ndax Seydina Xaalid ibnul Xaalid ibnul Walid xare na fa xandama gisoon nañ ko loolu mënuñu ne Makka dañ ko ubbi ci sulx comme ni ko ñenn ñi di waxe lépp sulx loolu man loolu loolu du loo xam ne mooy li gën a dëgër parce que kon xare yooyu lan la doon jariñ même boo nee ne gars yi ñoo protest ak ñoo kii mais xare am na fa te le fait que Seydina Xaalid li tax mu mën a kii ak ñun mooy mbir mi du sulx dafa waajaloon armée yonent mi alayhi salaatu salaam moo ko waxoon te gis nañ ñim ne woon dem leen gars yi ba ñuy jéem a résister mu mu woo. Abu Hurayra radiyallahu anhu Seydina Abu Hurayra ne woowal ma waa Lansaar ñële woowal ma ñu ñëw mu ne leen songu leen ñële ngeen faat leen waaw ñu leen faat leen kon kay mbir mi mooy manuñu ne affaire bi ci sulxu tout lépp sulxu la mooy lépp négociation la ci paix lañ ubbee Makka léegi kon mooy buy wax lii façon waxin la waaw yonent mi alayhi salaatu salaam de yonti Qurayshan mu ngi jox waa Quraysh ñoom Abu Sufyaan ñii nga xam ne yaa Safwaan ibnu Umayya en plus moom saay tuub sax defu ko hein di leen jox wa yatrukuna après mu bàyyi ñu wa suyuufunaa te suñu jaase yi taqturu mu ngi siit di toq min dimaa'ihim ci seen deret yi qaala anas ibn malik seydna anas radiyallahu anhu nee na miy nettali imaam ibn shihab affaire bi mu ne ah, fa xuddita rasulullah sallallahu alayhi wa sallama fa qaal nee na nag am ku dem bi maqaalatihim fa arsala ila al ansaar fa jama'ahum fi qubbatin min adam waaw nee na ñu daal di ñu xabaar bi am ku dem nettali ko yonente bi alayhi salaatu wa salaam ne ko a ah, am na ci suñu mbokk yi ñun waa Ansaar ku wax gisoon nañ ci xadiisu Seydina imaam Ibn Ishaq bi nga xam ne fàttali nañ càllale bi sànq ci début bi bi mu jële ci Aasim ibn Umar ibn Qataada radiyallahu ta'ala anil jamii mu jële ko ci kan mu jële ko ci Mahmud ibn Labiid an Abi Sa'iid al-Xudri foofu gis nañ ne ki dem dane Sa'd Ubaada ba gaa yi protesté ba coow lu jóg am ni ñuy wax moom moo dem yegge ko yonent bi alayhi salaatu wa kaana sayyidul qawm moo noon seen sang bi ñu ko waxee yonent bi alayhi salaam wasalaam fa arsala ila ansaar mu yónnee ci lansaar yi fa jamaahum fii qubbatin min adam ci benn tànt boo xam ne dafa coupole mooy boo am day mel ni bu am coupole waaw qubba mais ab tànt la boo xam ne ci der la min adam ci der lañ ko defare mu ne fa lamma jtamau jaahum rasulullah ba ñu dajaloowee yonent mi alei saatu salaam dikka leen gisoon nañ ci xadiis bi ñu la wax sànq bu imaam ibn Sa'd bi kene foofu Seydina Sa'd ibn Ubaada radiyallahu ta'ala anhu moo leen dajale ba mu leen dajalee am ci mu muhaajiruuna ñuy ñëw mu ne leen déet waaw déet non am ñu njëkk ñëw mu bàyyi leen ñu dugg am ñeneen di ñëw mu ne leen déedéet voilà te yonent mi alayhi salaatu salaam am na ci riwaaya yoo xam ne Seydina Anas dane leen na ngeen dajale que yéen waa Lamsaar kese voilà léegi nag mu dajale leen biñ ko dajal mu dajale leen foofu biñ leen dajale ci mbaar moomale jaa'ahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam léegi nag yonent mi alayhi salaatu salaam dikkal leen kon léegi baax na ci côté boobu léegi nag ñu dugg ci discours yi dinañ gis ne discours Seydina Anas bi ak bu Seydina kii bi dafa dañu yokkante ay njariñ Seydina Abdullah ibn Zayd léegi comme que moom lañ njëkkee woon nañ ko njëkke mooy riwaay bu Seydina Abdullah ibn Zayd léegi mooy moom dañuy wax riwaayam ba mu jeex takk après ñu ñëw ci discours riwaay Seydina Anas yi ñoom bu dee am na yuñ gis fii yokku fee fii yokku fii ñu def ko xoolal Seydina Abdullah ibn Zayd ibn Asim defoon nañ tarjamaam si defoon nañ ko defoon nañ ko wala keneen ki lañ defoon si mais defoon nañ ko walla bon on va vérifier <laughs> al xoola on va vérifier pour pour jataay bii ni ñëw insha bu ma xoolaatee taraaji mi ndax dañoo bari bu ma xoolee bon samam xel manuma cee dogu am na bu ma naan sii def nañ ko mais meneen mi mu ngi ma naan loolu mooy chaque cinquante cinquante beneen ben keneen ki moom leer na ndax ca ba ñuy def nodd defoon nañ ko mais est-ce que moom mii defoon nañ ko c'est ça la question léegi après loolu dinañ vérifier insha allah bu kiwul bii di ñëw bala ñoo dugg ci leneen lu ñuy dugg ñu daal di def ter ñama seeni na Abdallah ibn Zayd ibn Aasim al-Maazini radiyallahu ta'ala wa ardaa xoola mu ne bi leen yonent bi alayhi salaatu wa salaam dajale moom moo ne woon fa ka'annahum bi yonent bi alayhi salaatu wa di joxe alal ji di jox mu'allafatu quluubuhum yi te joxul waa Ansaar dara mu mel ni ñoom mbir mi dalee na dañ cee mer ba nga xamante ne iz lam yusibhum ma asaaba naas ba nga xam ne jotowuñu laalu leen li laal nit ñi mooy alal ji ñuy distribuer nit ñi mu ne fa xatabahum kon yonent ma saa saa gis nañ kon dalee na dajal ci benn tànt boo xam ne ci der la fële xawira la ko tudde woon waaw mooy ci riwaaya imaamu ibn Isxaaq bi nga xamante ne nii euh, euh, noonu euh, moom lañ gisoon ci jataay bi weesu dane woon dajaleel ma fajma li qawmaka fi hadihi al xadira mooy foofu rek même bi la même kii bi la tànt ci der lool benn la rek mooy xadira gi mu ne moom seydna abdallah ibn zayd ibn aasim yonent ba ne saar saar ne yaa ma'shar al mooy gis nañ ne xamidallah wa asna alayhi loolu moom la doon mooy même bu ko sotee fii mooy ne dafa sant yàlla bàkk ko bima wa asna alayhi bima huwa ahlu li nga xam ne moo yàlla ci moom subhaanahu wa taala mu ne yaa après amma ba'd yaa ma'shar al ansaar seydna zayd euh, abdullah ibn zayd mu ne mu ne fa xatabahum fa qaal mu xutba leen fa qaala mu ne leen yaa ma'shar al ansaar alam ajidkum dullaalan fa hadaakum allahu bi wa kuntum mutafarriqiina fa allafakum allahu bi wa'aalatan fa agnaakum allahu bi kullamaa qaala shay'an qaaluu allahu wa rasuluhu aman yonent mi aleyhi salaatu wa salaam ne leen yaa ma'shar al ansaar ee eh, yéen mbooloom lansaar yi waaw wa huwa xayru man xatab sallallahu alayhi wa sallam ee eh, yéen mbooloom lansaar yi alam ajidkum dullaalan fa hadaakumullahu bi mu ne yaa alam ajidkum ndax trouvé ma leen woon fekk leen dullaalan ngeen nekkoon ñoo xam ne dañoo sànku dañoo réeroon comme niñ ko leerale woon ci jataay bii weesu fa hadaakumullahu bi buur yàlla gindi leen mais jaare la ko ci man waaw qadarullah lool mooy dogalu yàlla kenn du accès ci moom borom bi subhaanahu wa taala lu dul ci yonent bi alayhi salaatu salaam ngay jaar te accès ci yonent bi alayhi salaatu mooy accès nga ci buur yàlla waaw moo tax man ataa allah man ataa ar-rasuula faqad ataa allah képp ku topp alquran wax lool képp ku topp yonent bi alayhi salaatu mooy buur yàlla ngay topp ba nga koy topp xamal ne yaa ngi topp buur yàlla waaw kon fa hadaakumullahu bi est-ce que trouvé wu leen woon ngeen sànku buur yàlla gindi leen def ci seen xol yi la guidance jaare ko ci man wa kuntum mutafarriqiina fa allafakumullahu bi est-ce que trouvé wu leen woon tamit ngeen nekkoon ñoo xam ne dangeen a tasaaroo ci xarbu Bu'aas loolu gis nañu ko kam min nafsin la ñaata bakkan moo ci xare yooyu doon xew seen diggante diggante waa Aws ak waa Xasraj te ñoo bokk même dëkk bi ñuy xare di xeex rek dëkk ci xeex ku man sa moroom duma seen xol yi féewaloo yahuud ya nekk ca wet war gi dina xam bu saa buñ naree am pee ñu xam ndax looloo leen loolooy doxal seeni mbir ndax armée yi ñu doon jaayit armement yi dinañ ko mën a écouler jox ñi arme jox ñi arme seen économie di dox yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen est-ce que fekkuma leen woon mutafarriqiina ngeen nekkoon ñu tàqale koo tasaaroo seen xol yi tasaaroo fa allafakumullahu bi buur yàlla daal di boole seen xol yi daal di leen def benn jaarale ko ci kan bii ci man sayyidina rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam mu ne leen wa aalatan fa bi mu ne leen est-ce que trouvé wu ma leen woon ngeen nekk ñoo xamante ne nii da ngeen a ñàkkoon hein est-ce que trouvé wu ma leen woon ne dangeen a ñàkkoon amu ngeen woon dara ngeen nekkoon ay fuqara fa aghnaakumullahu bi buur yàlla daal di leen daal di leen woomal waaye jaarale ko ci man waaw. wax nañ la riwaaye bii bu imaam al buxaari bi saxiixayn la imaamu muslim ibn al xajjaaj daal dina koy solo an abdullah ibn zayd ibn aasim naka noonu seen sëriñ ñoom ñaar di imaamu ahmad ibn hanbal rahmatullahi ala al jamii mu ne kullama qaala shay'an qaalu allahu wa rasuluhu aman saa bu yonent ma lay saar saa waxee ci lii lenn ñu ne ko buur yàlla ak ndawam ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo mën a taxaw di puukarewu si kaw naan ñu lii ñoo ñu ko defal lii ñoo ñu ko defal lii ñoo ñu ko defal waaw te xéewal gi ñu am yépp ñoom la ci ñoom lu tukkee mi jóge ci buur yàlla bi nga xam ne mooy joxe ak jaar ci ndawam bi nga xam ne moom mooy séddale laa allahu wa rasuluhu aman qaala mu ne maa yamna'ukum an tujibu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen ana lan moo leen tere ngeen tontu ndaw yàlla li tontu leen ma lii ma leen laaj tontu leen ma waaw qaala seydna abdallah ibn zeyd ibn aasim mu ne kullama qaala shay'an qaalu allahu wa rasuluhu amin ñoom moom foofu lañ ko jàpp waaw delloo lépp ci yàlla ak boobu ak yonentam sallallahu alayhi wa sallam saa saalum leen wax ñu ne ko allahu buur yàlla wa rasuluhu ak ndawam ni sallallahu alayhi wa man aman ñooy ñi dàq xéewale te ñoom ñoo mënoon a taxaw almannu almannu mooy lan mooy li muy wax ci suuratul baqara naan laa tubtilu yéen ñi gëm yàlla laa tubtilu sadaqaatikum bil manni wal ada lool la mooy euh, bu leen yàq seen sarax yi seen yi ngeen di joxe ci lan mooy defal kenn dara waaw xam nga ne budul woon man man mooy kooku ki nga xam ne mooy la wax loolu waaw loolu mooy borom bi nga xam ne moo ñu defal lépp ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne ñun suñu ténèbres yi ñëwoon ñoom ñoo ñu ci génne ñoom kay ñoo waroon a taxaw naan ñu yéen budul woon budul woon man lii budul woon te loolu defu ko kon ñun nan la ñuy xalaate jàpp ne bu mettee daal ñun la mooy kon li tax butin de geer bi am ñu ndax bam mettee ba nit ñi dawee ñun lañu woo comme si ñun ñoo ci def suñu ngóoraa tax alors que mbir mi ñu reconnaître ne demewul noonu de allahu loolu njuumte la de waaw loolu njuumte la ci ñenn ci ñun de allahu buur yàlla war a sóolóohoo buur yàlla subhaanahu wa taala ak ndawam bi aman ñoom ñooy ñi yella mën a def lool ci ñun te xéewal yépp ci ñoom la jóge jógawul ci ñun de ngëneel yi xaala kon yonent mi aleyhi salaatu salaam saa bu leen waxee ñu wax loolu xaala mu ne leen law sittum qultum jittanaa kada wa kada mu ne bu leen neexoon ngeen ne dikkal bu leen neexoon ngeen tontu li ah jittanaa dikkal nga ñu kada wa kada lii ak lii loolu riwaayu imaam ibn Ishaq bi bu Seydina Abu Sa'id al bi leeraloon na ko. ki Seydina euh, kii Amr ibn Yahya Amr ibn Yahya al-Mazini xam nga kii sëriñu imaam Maalik la <laughs> day jëlee ci moom lu bari Amr ibn Yahya al-Mazini waaw Amr ibn Yahya moom moo nettali woon xadiis gis nga ñoom seen càllale bii nii càllale bii nii boo ko seetloo seetlul bu baax déglul dégluwaatal moo xam la càllale bi sëñ bi ah may nga ma ko waaw jërëjëf xoola <laughs> amru bnu yaxya an abbaad ibn tamim an abdullah ibn zayd mais nettali jàpp bi lii la woon non du càllale bi imaamu malik an amru bnu yaxya an abbaad ibn tamim an abdullah ibn zayd ibn aasim du lii mais càllale bii la amru bnu yaxya almaazini mu jële ci Abbad ibn Tamim wax nañ la ab saxaaba la boo xam ne bu tuut tànke wala woon jamono yooya bi yonent mi alayhi salaam kii mais te kii nii mbokkam la mbokk Seydina euh, euh, Abdallah ibn Zayd la ibn Aasim moom nag moom Amr ibn Yahya moom dane affaire bi moom dane dafa fàtte li li li nga xam ne moom fàtte gi ci moom la nekk mooy kaza wa kaza bu leen neexoon ngeen ne kaza wa kaza loolu moom dane moom am na riwaay boo xam ne dane man nag jàppuma lool mooy jàppuma lam waxoon lam ci teg lam ci teg man loolu man Amru ibn Yahya eh, eh, dama koo fàtte quoi loolu moom sincèrement fàtte naa ko waaw law shi'tum qultum kada wa kada law shi'tum bu leen neexoon ngeen wax lii wëg lii am na ci riwaaya boo xam ne dane man annahu laa yaxfazuha man de moom jàppuma loolu waaw am na ñoo parce que dafa am ñu ne non moom fii moo moo ne kaza wa kaza parce que bon pour pour pour lan pour ta'addub parce que teggi ni mu amee woon ak yooyu ak lu mel noonu euh, moo taxoon moo ko moom moo moom la moom la neex moo moom moo ko def exprès ne kaza wa kaza alors que moo tax euh, <laughs> moo tax xadiis am benn xadiis wala ñaar rek. du doy mooy nga def taxrij bi xool ñan ñoo ko kii ñan ñoo ko génn seen téere yi yan yoon la jaar ak nettali yoon yooyu lan la expression yi utiliser am solo ndax li la rëcc fee mën nga ko trouver feneen waaw moo imaam alxaafiz moo wax loolu mu ne wa fi hada raddun ala man qaala inna raawi kanna an zalika amdan ala tariqi ta'addub le fait que mu ne euh, dane fii riwayati ismail ibn ja'far law shi'tum an taqulu ji'tana kada wa kada wa kaana min al amri kada wa kada li ashya'in za'ama amru ibn abi amru ibn abi yahya non non amru ibn yahya voilà almaazini arraawi raawi alxadis annahu laa yaxfaduha wa fi hada raddun ala man qaala inna arraawi kannaa an dalika amdan an turuq an tariq ta'addub waaw ah mooy mu ne Eh? lii nii riwaaya jaar na ci riwaaya Ismaïl ibn Jaafar foofu dane law shi'tum la an taqulu ngeen ne bu leen neexoon ngeen wax lool la leen yonent mi sallallahu alayhi wasallam jitanaa dikkal nga ñu kaza wa kaza comme niñ gis nii wakaana mbir mi nekk wakaana mu nekk minal amri ci mbir yi kaza lii wa lii wa kaza ak lii li ashiya ak ci mooy mbir yoo xam ne zaama nee na Amr ibn Yahya Amr ibn Yahya al-Mazini nee na dama koo fàtte di raawil xadiis lam yahfazha takkatul lan la moo tax bëggula aventure wu waaw ndax waxu yonent bi alayhi salaatu salaam eh, xadiis non boroom xam-xamu xadiis yi du ñu aventure wu ci yooyu moo tax bu leen leerul même saxaaba yi ñoom Seydina Anas loolu lañ doon def Seydina Abdullah ibn Mas'ud di nettali wax joo xam ne waxu yonent bi alayhi salaam dañuy pare ne aw kama qaala sallallahu alayhi wa sallam wala bokk lu mel nii la ko waxe woon ngir rek bañ koo waxal loo xam ne bokkul ci li mu wax subhaanallah précaution bi yaa tëtëtëtët moo tax ñun moom dañuy xaru ñun ñoo jël xal safara tibb ko tibb ko ci bool bu tàng ko suñu xar kanam yi laa ilaha loolu la gàmmukat yeeg suñu classe yeeg yooyu ñun ci yooyu lañ ne booy dégg gars yi surtout réewu sénégalais yi ñun ñii ñun ni ñuy waxe yeneen yeneen bi salai sallam ne gars yi sax sallallahu alayhi wa sallam bi sax dañ koy sute léeg-léeg wal iyaadu billah bi nee na sallallahu alayhi mais di wax yoo xamante ne nii ñoom daal lu ñëw ñu ne nee na lu ñëw ñu ne yeneen bi salai a ko wax <laughs> parce que xamuñu ñi xam dëgg mooy li gaa yi naan ñi xam gaynde dëgg ñoon ñoo ko gën a ragal ñi ko xamul waaw waaw mooy gaa yi misaal bi ñuy jox rek bu ñu toogoon ci ci ci ci ci ci ëtt bi toog ci cour bi place publique bi ñu jekki ñu ne rajo yi alerte rajo yépp arrêté gaa yi déglu ay rajo ak lu nekk ñu arrêté lépp information yeeg caaxaan yéeg yépp ñu arrêté ko alerte am na gaynde gu rëcce fànn dugg na ci mbedd yi na ñépp waajal na ñépp làqu nekk à l'abri loolu de walla fii bu dee loolu gis nga ni gaa yi def mooy mag mi mag mi ko dégg mag mi ko dégg rawatina bu dee ne moom park an bi soriwu ko moom fi mu dëkke gaa yi dëkk dali foor ak yooyu côté yooyu wala ci suufu pon bi noonu sa waaye ñu ne la park ànd bii am na lu fi gaynde gi rëcc na génn na park bi gaa yaa ngi koy wër mag mi lu muy def mag mi moom day daw ni mu gën a gaawe fab ay njabootam ak lépp làqu mais xale bii foofu même boo déggee wax ci loolu du ko bi du ko teree continuer daw di dàq bal bi mag nee ko naan é yow dangaa rep wala ñépp ci biir parce que loolu nag mooy misaalum misaalum ñun nii leew mooy euh, ñiy def lool ci wolof yi ak ak ak ci àddina bi ah. mais man ñoom laa xam ñoom laa man wax voilà bu ma fi kenn ne yow loolu lu tax doo wax ñeneen leen dama leen a xamul man ñemeeg yàlla taxaw naan ñoom diw dañuy def mauritanien dañuy def te xaw ma dara mauritanien yi loolu du ma ko def pourquoi du ma jox exemple ci li ma xam li ma xam te xam leen te ñu tama bokk ci ñoom ñoom ngaa mën a wax waaw li ñuy jëf laa mën a wax rajo boo fi ubbi presque loolu la ñuy dikkee gars yi yeneen saa salaam nee na yeneen bi nee na yeneen bi nee na moom sax nee na alors que li ñuy wax boo ci man bu doon sax lu wér la mais li ci ëpp dara du ci wér dara du ci wér. mooy gis nga parce que ñoom ñoom dañoo réeri dëgg dëgg kan moo yonent bi sallallahu alayhi wa ñi ko xam dëgg saxaaba yi buñ doon nettali ay mbiram dañ doon tiit moo tax Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas kii Seydina Zubayr mu ne woon moom moom waaw dañ ko laaj mais yow lan moo tax doo doo bari looy nettali xadiis mu ne <laughs> waaw yow bokk na ca lam leen tontu boo leen ci man kadaba alayya muta'ammidan képp ku ma ku ma waxal lu amul te ay ab aayab alxuraan sax lañ doon tegtaloo waaw te aaya boobu ñenn ñuy tegtaloo ngir bañ a ngir ngir bañ nettali moo tax ñeneen ñi di nettali waaw bi gis vision yi ñun nag moom yooyu yépp ñun ñoo jël safar xapp ko suñu bopp wal iyaadu billah sayyidina Amr ibn Yahya al-Mazini mu ne man mu ne man kiiwuma affaire bi nag dama koo fàtte imaam alxaafis ne lii nag day dàq waxu képp ku ne moom ñi nga xam ne dañ naan moom moo ko tey bañ koo wax waaw ne kaza wa kaza parce que ci yoonu euh, bon euh, ak taalibe ak dekk wane kii li nga xam ne mooy teggin gi mu àndaloon a tax bëggu waxaat loolu ci ñi nga xam ne ñooy lamsaar yi alors que mbir mi demewul noonu moom dañ da koo fàtte te ci riwaay imaam alxa imaam Muhammad ibn Sa'd bi nekk ci imaam Ahmad ko noonu ci siiratu Ibn Hisham naka noonu ci Dalaa'il an-Nubuwwa bi imaam al-Bayhaqi foofu leeral na ko Seydina ah, ah, ah, Abu Sa'id al-Khudri wax na lan la daleen ne amaa wallahi law shi'tum la qultum fa la sadaqtum wala suddiqtum ataytanaa mukaddaban fa saddaqnaak wa maxduulan fa nasarnaak wa tariidan fa awaynaak wa aa'ilan fa aasaynaak waaw mooy loolu nga ne ñun gisoon nañu ko voilà est-ce que bu leen neexoon ngeen ne dëng ñoo dikkal fii atay tana dëng ñoo dikkal mukazzaban nga nekk ku ñu weddi ñun ñu dal di lay fat waaw nga nekk koo xam ne amoo woon li ngay ñëw fii maxzulan ku ñu gàcceel ñun ñu daal di lay ainsi de suite loolu yëpp gisoon nañu ko voilà kon Seydina Zayd ibn Abdallah ibn Zayd ibn Asim mu ne mu ne ba léegi ñu ngi ci riwaayaat mu ne euh, ci ñu ngi version imaam al-Hafiz ibn al-imaam euh, amirul mu'minin imaam al Muhammad ibn Ismaïl ci lañ ne nii al-Bukhari rahmatullah alayhi mu ne saa bu leen waxee lool ne leen bu leen neexoon ngeen wax kaza wa kaza ah mu ne leen nag alaa tardawna an yadhhaba an-naasu bi-shaati wal-ba'iir wa tadhabuuna binnabii sallallahu alayhi wa sallam ila rihaalikum déglu lim ci de lawla alhijratu la kuntum ra'an min al ansaar walaw salaka annaasu waadiyan wa shi'ban la salaktu waadi al ansaari wa shi'bahaa al ansaaru shi'aar wannaasu dithaar innakum satalqawna ba'di usra fasbiru hatta talquuni talaq hatta talquuni ala al-hawd fasbiru hatta talquuni ala al-hawd mu ne mu ne yeneen time a ne leen alaa tardawna est-ce que yéen gërëmu ngeen yéen waa Ansaar mu ngi discours ak ñoom ci tànt bi an yadhhaba an-nas est gërëmu ngeen nit ñi dem di shaati wal ba'ir yóbbaale li nga xam ne mooy eh, eh, alal jeeg xar yeeg gëléem yeeg yooyu kantaa yéen nag ah wa tasbiru non wa tadhabu yéen nag bu ngeen di ñibbi ñoom bu ñu ñibbi loolu la ñuy yóbbu wa tadhabu bin nabi ila rihaalikum sallallahu alayhi wa sallam nag bu ngeen di dem ngeen yóbbaaleen yonent bi ngeen yóbbaale ma man sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar ila rihaalikum ci seen ci seen dëkk seen dëkk ba di medinatul munawwara ak seen seen seen seen dëkkuwaay ah mu ne leen lawlal hijra bu dul woon gàddaay wi la kuntum ra'an min al ansaar bu dul woon hijra gi ma bokk ma nekk kenn rek ci lansaar yi loolu wax leeraataloon nañ lool mu ne walaw salaka nnaasu waadiyan wa ba la salaktu waadil ansaari wa shi'baha mu ne nit ñi bu ñu jaaroon ci xur yooyu ak yoon yi nekk ci montagne yi man nag bu waa bu bu bi yoon wi waa lamsaar jaar lay jaar waaw mu ne wal ansaaru shi'ar waaye yow yi fii nag fii nag moo garaaw nag fii nag moom moo gëna tee yéeme nag <laughs> mu ne al ansaaru shi'ar wan naasu disaar mu ne yéen wàll al ansaar yéen yéenay sama mbubb biir allahu akbar mooy mbubb bi nga xam ne moom lañ naan sous-vêtement buñ leen doon misaal yéen seen misaal yéen entre yéen ak nit ñi ni ñu mel ci man sallallahu alayhi wa sallam mooy yéen yéenay sama mbubb miir biir mooy mbubb mi nga xam ne mooy laal der bi directement deru nit ki mooy sous ma bi ngay njëkk sol am nga waaju booy sol gëdd surtout ñi nga xam ne dañuy am lu ñu jiital ba pare door a teg nag yéere bi ñuy teg ci kaw mu ne leen yéen nag yére biir boobu di laal sama der mooy yéen allahu akbar loolu mooy lan saar jege mooy mooy yéen yéen a ma gën a jege nit ñi Allahu akbar mooy xool leen jege ko ngeen am yéenay sama biir Allahu akbar yéenay samay waa jagle ñi nga xam ne ñoom la ma sama boroom jagleel ñooy xaasiyatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne ñoo takkook moom sëkk rëkk Allahu akbar Allahu akbar kon al ansaaru shi'ar yéena yéena ma gën a jege kon wan naa su kantaa nit ñi ñu ci des disaar disaar mooy lan disaar mooy bon disaar mooy yére bi nga xamante ne nii moom mooy mooy bi nekk ci kaw waaw waaw mooy ne yéenay sama sama samay sous-vêtement kantaa nit ñooy sama yére mooy ñeneen ñi nga xam ne ñoo mëgam topp maak yu mel ñoom ñooy yére biti ñoom ñoo féete ci biti allahu akbar pour wan leen ñi seen jege ci ñoom seenu jege yiñ ko jege mu ne leen nag sa tal xaw na ba'di usra mu ne leen nag muñ leen parce que fasbiru mu ne leen di ngeen gis sama ginnaaw kon yonent bi alayhi salaatu salaam mu ñuy annoncé léegi ne yaa ah yéen ñi nga xamante ne yéenay topp sama siira waaw yéen ñi nga xam ne yéenay gëstu sama dund di topp mooy bi mu feeñee jamono ba niñ fi génne ci lu ci zahir maa ngi leen di yëgal léegi fii nii ci ci huitième année bi que ne ah fi sax de waaw ñi topp siira bi depuis depuis muy muy muy gane àddina wala laata muy gane àddina ni mu ganee àddina fan la jaar ci diyaaru Sand dem Medina ànd yaay euh, sayyidatuna Amina radiyallahu anha ba bay waññeeku mu faatu ca yoon wa sayyidatu ummu euh, baraka indi mu ñëw lamu ne Abdul Muttalib ginnaaw loolu nekk Abu Taalib ginnaaw loolu woote gi loolu mettit ya xaw Quraysh ginnaaw loolu faatuk Abu Taalib faatuk sayyidatu euh, sayyidatu Xadiija ginnaaw loolu rañaan gi gannaaw loolu li nga xam ne mooy gàddaay gi ginnaaw loolu xare yi Uhud ñooñu ñëpp dañoo Badr Uhud ñooñu ñëpp yooyu yépp ba umratul qadiya ginnaaw loolu fatxu Makka ginnaaw loolu ba Hunayn ginnaaw loolu maa ngi nii di séddale màngami fii ci naa na ba am ñoo xam ne maa ngi wax ak ñoom ndax niñ ko gisoon jàpp nañ ne mbir mi waruloon a demee noonu maa ngi leen di yëgal ne ah lu ne am na am na am na am na fin nag waaw mooy ci wax ji annoncé na na moom du fi sax ah. bés dina ñëw li ngeen ma doon gise nii bu ngeen ma soxlaa comme nii ñëw gis ma ma leen di gis di ñëw di leen seet si ngeen ñëw di ma kii may ñëw di leen doxal di leen eh, lijjantil seeni mbir di leen jàngal ci nii ngeen may gis ma toog ñépp ñii di ñëw sama kër may ñëw kër loolu nag dina jeex benn moment boo xam ne nag loolu la dootul am mooy ni mu doon amee ni ngeen ma ko xame woon nii dootul amee noonu waaw mooy lii nii façon tàjja la waaw mooy tàjja na boppam parce que la fait que mu ne sa tajidun sa sa tajiduna ba'di hein innakum sa talqawna ba'di voilà sa na ba'di ukhra mooy sama ginnaaw man bu ma fi bàyyeekoo ko sallallahu alayhi di ngeen dajeek usra usra mooy lan mooy loo xam ne yéen gaa yi ginuñ leen cee yey waaw nit ñi ginuñ leen waaye ñu jël ko jox ko ñeneen bàyyi leen fi allahu akbar mooy ne yéen waa lamsaar moo tax boo xasee nekk lamsaar nag mooy mooy mooy ñoom nii lañ meloon de mooy ne buy metti yow buy metti yow am mais bu récompense jotee yow yow bul xalaat am boo amee nag buñ la joxee baax na waaye bul jàpp ne sax war naa am allah lii nag julli dëgg dëgg nag dafa war a fexe nag bokk ci lamsaar yi nii ah man jullit ma ne la man nii wax yow miy dégg keneen ki déggul ñun ñépp suñuy suñuy te dafa ko dañoo war a yëkkati suñuy pastif waaw yëkkati suñuy rafal himam àgg foofu ndax boo àggul foofu mooy àggaguñ fenn ah. mooy yow dem ba diine ji mais jaamu yàlla gi yow xaaratoo ci benn récompense non xaaroo ci loolu même buy xëyoon ñu ñëw ñu ne la àjjana yow la nga doon def bon àjjana bon yow doo fa dugg garaawul duggoo mooy ne en tout cas man daal je fais pour gërëmu yàlla rek laay waaw mu ne leen sa taji duuna innakum satalqawna ba'di usra sama ginnaaw ginnaaw li ngeen def yépp coono yépp yéen a <laughs> loolu man yonent ma lay saa saa reconnaître naa ne mooy ci ngeen lu bari ngeen def waaw ma mettee waa Quraysh dàq ko moo ñoo ko fat comme lim leen wax ne leen bu leen neexoon ngeen wax lool ne leen jaa ana dañ ñoo dikkal taridan nekk koo xam ne dañ dañ laa dañ laa dàq fa away naa ko ñu fat la mooy yooyu yëpp yi na ko def te tamit mooy mbir yi surtout yenn yi nga xam ne di doxi di dox seen dëkk yoo xam ne yey na leen biir Medina mais ñu jël ko jox ko ñeneen bàyyi leen waaw ngeen nekk seen réew mii di Medina ala saakine afdalu salaatu wassalaam am ñoo xam ne dañu fiy nekk di jiite xoola xilmaan euh, euh, yooyu yonent ma lay saar saam doon ah doon doon doon te Seydina na ah, Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu doon wax naa ni yée man moom buur yàlla yal na bu ma fekkale bu bu mu def ma fekke jamono ji nga xam ne ay jeunes ci waa Quraysh yoo xamante ni la bu amuñ ci dara di doxal lu leen neex di def lu leen neex ñoo jiite réew mi mu ne ñooñu moom yàlla na bu ma leen fekk moo taxit cinquante neuf la faatu Seydina Abu Hurayra suñu boroom nangu ñaanam cinquante neuf la faatu Seydina Muawiya faatu l'an soixante moom mi doon xalifa ba mu fa jógee xoolal li xew eh, ñoom Yazid ah lii moo ma fàttali keroog bi ñuy def tarjama Seydina Muawiya radiyallahu anhu maa ngi juum naan Ziyad Ziyad Ziyad non mooy ki mu ki parce que loolu <laughs> da bi ma ko dégloo dama ne bu subaa bu bu may defaat kii bi dinaa dinaa ko souligner parce que loolu njuumte la mooy Yazid ak Ziyad bokkuñ voilà Yazid bi nga xam ne moom moo jiite woon Sham parti bu rëy te ba mu fa jógee ci jamonoy Seydina Omar ba mu faatoo Seydina Omar fal Seydina Muawiya mu mu mu mu wutu ko kooku du du Ziyaad de Yazid la Yazid ibn Abi Sufyaan kooku kooku magu Seydina Muawiya la bokkul ak Ziyaad mële nga xam ne moom ak Abu Bakr ñoom ñoo bokk yaay niñ naan Ziyaad ibn Umme di doomu yaayam bokkuñu ndax finalement xam nga dañ ko doon Ziyaad doomu Abu Sufyaan mais kooku noonu ak Yazid bokkul Yazid ku ya Yazid Yazid Yazid Yazid saxaaba bu mag la woon Seydina Omar radiyallahu anhu xare yi jëm ci géej gi côté ay Sham yooyu yëpp moom moo ko def ak ñoom Sey ak kii ñoom Seydina Muawiya ak ñooñu voilà léegi loolu loolu dama ko lool voilà pas Ziyad dorkuloon Ziyad ah ki mu wutu woon du Ziyad mais Yazid la Yazid ibn Muawiya ibn Abi non Yazid ibn Abi Sufyan ibn Saxr mooy Saxr ibn Harb voilà Muawiya ibn Harb maanaam Muawiya Abu Sufyan pourquoi may wax lool magu magu Muawiya Seydina Muawiya la woon Yazid Yazid boobu non kooku kooku ku sell la woon Seydina Omar baax na ba moom la joxoon une grande partie Sham après bi mu faatoo nag bi mu ñëwee di di ko jaale baayam Seydina Abu Sufyan di ko jaale bon ci faatu gi mu ne ko kan nga fa mu ne ko kan nga fa fal kan nga fa fal mu ne ko kii laa fal euh, Muawiya laa fal laa def mu kii mu ne ko ah rafetal nga de waaw mu kontaan ci mbir ndax mooy doom ji moo faatu mu fal mu fal doom mooy doom ji doom ji doom ju mag ji moo faatu te moo fa jiite woon mu faatu Seydina ma fal rakk ji def mu ji mu mu to mu mu kii ko voilà muy Muawiya waaw loolu ab précision lii moo ma ko fàttali mooy Seydina Muawiya gisoon nañ radiyallahu anhu l'an 60 la génn àddina après après loolu ca la mbir yi commencé problème yi gis nga ayyaamul xarra l'an 63 mais ñu bari lañ saccager foofu Médina saxaaba yu bari ca lañ leen faat waaw parmi eux nañ bàyyi noonu nañ <laughs> noonu parce que c'est pas pour l'instant que ne euh, kii woon nañu voilà dinañ ci ñëw saxaaba yu bari ca lañ leen faat taabi'in yu bari ca lañ leen faat ayyaamul xarra l'an 63 bi. ndax gars yi dañoo jóge fële parce que dañ ne waa Medina d'accord euh, bëgguñoo bëgguñoo euh, euh, porter allégeance ci xalifa bu bees bi nekk Sham waaw saaba yu bari bon <laughs> nekkul ne dañoo bañ mais mais mooy lan lañuy nangoo ci loo xam ne bon gars yi ñëw fa saccager foofu yëpp rey fa ñu bari waaw faat fa ñu baree bari baree bari ci ay saxaaba ak ay taabi'i radiyallahu ta'ala anil jami' moo tax mooy yéen seen réew mi loolu mooy gars yi ay jeunes la ñu am ah. ñoo bokk ci Quraysh lañ bokk. Mor ab Seyna Abu Hurayra naan bu ma neexoon sax tudd seeni tur ah ak seen turu baay yi <laughs> ah ba mu koy wax Marwan <laughs> waaw <laughs> waaw mais bon léegi euh, mooy. mu ne leen innakum satalqawna di asra usra yéen après man bi ngeen trouver loo xam ne. yéen ci kenn ginu leen cee yey mais ñu jël ko jox ko ñeneen waaw waaw yéen a ko bokk ak ñépp gaa yi mais yéen ñu teggi leen teg leen fële jël jox ñeneen loolu nag di ngeen ko xam lool di ngeen ko dund de mooy kon ansaar li mu war a doon moo tax képp ku ne dangaa bëgg nekk lansaar ansaarullah lenn la ansaarullahi wa rasuli jeex na yow sallallahu alayhi wa sallam mooy ne yow lenn la bul xaarati benn récompense bul defati dara di ci xaar dara lu dul buur yàlla kese yow daal lenn rek boo amee lenn ndax lii dina gërëmloo yàlla dina gërëmloo ndawam bi sallallahu alayhi wa fii nii bu bu boo amee njortu que ne lool am na te nit da ngay rafet njort ci li ngay jaamu yàlla jeex na loolu na la doy kepp bu ci xaar merci loo defal nit boo ko defaloon sax après mu naan la cim yow ni nga bone te yées yow ni ngay mooy dangay kontaan comme si bu la ko waxul ak bu la ko waxul woon ñooy yem ni ngay gërëme ndax xam nga ne man daal de toute façon ansaarullah la wa ansaaru rasuuli yéex na xaaruma récompense xaaruma récompense ci lenn xaaruma dara luñ may jox damay def daal li wajhillaahi ta'ala wa li ridaa rasuulihi sallallahu alayhi wa sallam li irda li ibtiraa mardatillah lool resee ma mu ne leen nag kon innakum satalquna ba'di yasra fasbiru kon nag na ngeen muñ na ngeen muñ kon mooy mbir du neex de <laughs> dangeen di def lépp moo tax saxaaba yi radiyallahu ñoom ñëpp kenn ginu leen a ëpp nattu ginnaaw nattu bu rëy bi mooy mooy génnug àddina yonent mi alayhi salaatu salaam boobu moom moo féete kaw lépp mais beneen bu metti boo xam ne dal na leen mooy xoolal genre xalaaj gi genre xalaaj gi mais ba l'islam ñi nga xam ne ñoo ñoo tuur seen deret seen ñax seen lépp ci lislaam ngir lislaam bi àgg fi mu àgg ay jeunes jiite leen di mais yor li nga xam ne mooy ëpp solo ci diina ji muy julli ñu koy fowee heure bu leen neex la ñuy xut jàpp seen xutba ajjuma yi di xutba di xutba ba tàkku tàkkusaan dugg waaw ñuy xutba rek te kenn ñemewu la def leneen waa ngay wax lenn sinon mu dóor sa doq daal di lay faat loolu ñooy nit mais lañ dund xeex ak ay Abu Jahlin ay ñoom Utba ibn Rabi'a ba l'islam bi tollu fii ay jeunes nekk fa la ñëw jiite leen di leen forcer ci yoo xam ne ku wax ñu dóor sa doq wal iyaadu billah wal iyaadu billah ñu dundi noonu moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen nag fasbiru muñ leen xatta talquunii xatta talquunii alal xawd muñ leen ba ni ngeen di dajeeg man ci xawdu bi mooy yawmal qiyaam te mbalka yow gis nga fii moom bu fi xaar àddina bi bu fi nekk di xaar dara waaw dara mooy sax pay seenu pay bu ku def loolu sama ngërëm moom di nga ko am mais nag fo duma leen ne di ngeen am dara fii li ma leen di wax sax mooy li dëgg-dëgg da ngay gis ne mbir yi du ngeen ci am dara waaw presque bu liggéey jotee yéenay liggéey mais bu récompense ñëwee yéen dañ leen day mel ni dañ leen a fàtte waaw day mel ni dañ leen a fàtte. lii nag ku defalul yàlla mënoo ko wax mu gëm mu mu mu mu mën koo jàpp loolu moo tax politiciens yi seen seen monde bi salte te tamit mooy comme que affaire intérêt la bés boo fi mooy mooy mënoo wax nit nit moom <laughs> baataral ma campagne fu ne mu dem fa fu ne mu wër fa ba nga gañe saay di joxe poste yi bàyyi ko mais moo tax day njëkka moom kay li muy njëkka def mooy day kaas day kaas loolu moom kenn dàq ko bolof ab sénégalais day kaas lu ne mu wax ko ci fépp waaw waaye kuy def ngir yàlla képp kuy def ngir yàlla képp kuy def nag ngir yàlla yow dangaa war a nekk koo xam ne bul xaar dara ci nit ñi bul xaar dara ci keneen yow daal lenn kese ngay ut ridallahi wa rasuli ngërëmu yàlla subhaanahu wa ndawam kenn bul xaar nit ñi naan la waaye jërëjëf maasha allah shukran ala ayyadakumullah hafizakumullah waaye yal na loolu moom bu ko xaar ndax gis nga boo koy xaar bés boo ko amul boo ko amul say sa jëf dina am lu ci benn rëq-rëq bu ci am lii mooy xadiisu seydna abdallah ibn zayd ibn aasim xoola riwaaya imaam anas seydina anas radiyallahu taala anhu eh, mu ne am na ci benn riwaay yonent dana yonent mi aleyhi salaatu salaam bi mu agsee boo xam ne da leen ne bi mu ñëwee dana leen bi biñ dajalee lamsaar yi foofu dana afiikum ahadun min ghayrikum dana leen est-ce que am na keneen ku leen rax ku bokkul ci lamsaar yi fa qaalu ñu ne ko laa illa ibnu uxtin lana ñu ne ko kenn raxuñu de lu dul xanaa bu amee kenn la koo xam ne kepp as jigéen suñu sœur suñu jigéen bu bokk ci ñun moo ko jur doomam daal moo fi ne fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi qawmi minhum ne doomi sœuru nit ñi kooku ci ñoom la bokk mooy man sama doomu sœur ak man moo ma yem ñoo ñoo bokk quoi voilà léegi nga ne mais riwaayu bële nag bu biñ gisoon bii paase te ni dafa am ci muhajiruna yi ñu ñëw mu bàyyi leen ñeneen ñi mu delloo maanaam ñooñu kon gis na leen mooy gis na leen bi mu leen gisee bi mu duggee gis leen xam na ni ñii ñi ñoom muhajiruna yi te waxoon naa la man en tout intuition bi ma am. ak li ma yaakaar mooy ne na Abu Bakar Seydina Omar Seydina Ali ak ñooñu la woon classe googu noonu la doon doon te ñooñu bu duggee gis na leen xam na leen léegi kay ñi muy ñaat laaj mooy yéen kantaa yéen lansaar yi est ce am na ku leen rax ku bokkul ci ndax dañoo bari kantaa ñi mu gis xam leen xam nga ne moo Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ku mel ni moom mu dugg see waa lansaar duñ ko teg ca gannaaw dañuy fexe teg mu toog foo xam ne foo xam nañ ne yonent bi alayhi salaatu daanaka fu mu toog ci wetam la kon mooy bu duggee gis kooku ku mel noonu wala Seydina Ali wala ñooñu mooy ñii jarul mu naan leen est ce que am na ñu fi ne ndax gis na leen mais comme que mbooloo mi yéen da ngeen a bari est ce que am na fi yéen ci wàllan saar ku leen rax ñu ko déet déedéet it kenn daal bu amee kenn daal xanaa mooy illa ibn ukhtin lana suñu benn doom euh, sœur daal koo xam ne suñu sœur la ñun ci lan saar yi doomam léegi nag mu ne leen inna qurayshan xadiisu ahdin bi jaahiliyatin wa musiiba wa inni aradtu an ajburahum wa ata'allafahum amaa tardawna an yarji'a an-naasu bid-dunya wa tarji'uuna bi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam ilaa buyuutikum law salaka an-naasu waadiyan wa salaka al-ansaaru sha'ban la salaktu sha'ba al-ansaar Allahu akbar waaw mu ne leen inna qurayshan lii mooy xadiisu seydina qataada bi mu jëlee seydina anas mu ne leen quraysh de xadiisu ahdin bi jaahiliya ñoom biñ génnee ci jaahiliya ci réer yàggul ñoom abu sufiyaan ñii may jox alal yi ñoom ñoom ñii may jox alal yi mais ñoom biñ génnee ci lis ci ci jaahiliya yàggul wa bi biñ musiba biñ génnee ci musiba gi leen dal mooy ñàkk gi ñàkk mag ponkal mu toll ni Abu Sufyaan newoon doon doxe doon joxe doon kii nekkoon sayyidu Quraysh mujj ñàkk lépp loolu musiba ko rëy ci ñoom waa Quraysh moo tax ñenn ñi ñoom mënuñu ko woon mun dañoo dawoon ñoom Ikrimat ibn Abi Jahl dañoo dawoon ne mënuñu fee ne parce que quand même mais mais mais mais mais wadd gi dafa metti dafa metti mooy nekkoon sang yi mujj ñu ñàkk lépp pouvoir bi dara lañ ci yoratul ñu mujj nekk ay atbaa ginnaaw bi ñu nekk saadaat al al al al qaa'id nekk dirigeant mujj nekk ab topp loolu ku gëmul yàlla du ko mane noonu du yomb ci moom mu d'accord ak koo xamante ne yar nañ ko ci loolu loolu moo tax même athée yi loolu bu ñu leen ci yaree dañ koy man da ngay gis ab général ñu mu am lenn lu xew ci armée bi gars yi dégar dégradé ko te doo gis mu fii France waaw te doo gis mu nekk fi naan day coup d'état yëfi africain yooyu waaw coup d'état c'est un problème africain waaw mooy boroom xale boroom ñi nga xam ne ba léegi esprit xale lañu yor ñoom ñoo mel noonu ci loo xam ne mooy bu doon sax lu ko jar mais mooy nit lañuy dàq rek mu mer utu gàngooram ñu ne dañuy songu parce que comme que militaire la wala lool ñu songu kii bi taj toj dëkk bi nag toog naan way après euh, kii état d'urgence après on va dissoudre le kii parlement après euh, élection yi fi caaxaan yooyu après nga gis nag dëkk ba yàqu waaw dëkk ba yàqu moo xew ñun xam nañ ci dara Afrique de l'Ouest moom kenn ñu jàngal yi fi caaxaan yooyu waaw comme que ay esprit yu ndaw lañ yor mooy kuy xalaate noonu esprit bu ndaw nga yor même athées yi sax ñi gëmul dara sax tubaab yi sax ñoom ñoom bee ñu dàqee général bi gaa yi du tax mu mu ñu mutinerie am waaw mais waa Quraysh ñii lool mooy maruñoon def leneen mais loolu dafa metti dafa metti mu ne leen kon ñoom biñ génnee ci seen musiba gi leen dal muy ñàkk màkk quand même moomatuñu mbir yi yoratuñ mbir yi newatuñu seen loxo mu ne loolu de comme que ñoom noonu lañ mel wa inni aradtu an ajburahum man nag ma bëgg réparer seen loolu mooy loolu noon ma ndàmp ko dal di koy defaraat loolu noonu leen dal ma daal di leen aj bura mooy réparer damm-damm boobu nga xam ne ñoom ci ñoom damm-damm la wa ata al wa ata allafuhum ma leen di defal lii di leen defal lii ngir seen xol dal ci lislaam gi nga xam ne ci lañuy ñuy dóoru dugg gin koo miin gin koo dal mu ne amaatar daw na ndax gërëmu ngeen am yarji an naasu bid dunya nit ñi delloog àddina ay alal ji alalu àddina ji nga xam ne faani yàlla dafa gaaw a jeex wa tarji'una bi rasulillah kantaa yépp ngeen delloog yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndaw yàlla li moo tax ba léegi ñoo yor mbiri ah ku bëgg dem ziyaare ji yonent bi alayhi salaam en tout cas dem ba Medina dem ziyaare xabru ba fam ne mooy Medina nga jëma ah. kan moo moom Medina mooy bilaadul ansaar mooy xaytu mawal ansaar foofu mooy dëkkuwaayu ansaar yi waaw ñi amoon bëy yéeg xar yéeg yépp ana xariya tey ana xariya waxoon nañ la fi këleen euh, ka Muawiya moom yonent na saa baax na ba ba ñëwee doon ko kenn ndaw sanaan damay labat mu ne ko moom amul dara de sonluukun laa maala la gis nga nim gaaw a jeex kantaa ñoom ba nii may wax ak ñoom nit ñee ngi takk di dem madinatul munawwara haythu ma'wal ansaar haythu rasulullah sallallahu alayhi foofu di ziyaar yonent bi kon nag yéen ngeen dellu ilaa buyutikum ak man yóbbu ma man seen këri law salaka bu duggoon a naasu nit ñi waa deen xur wa salaka lan saar walan saari dugg chimban xur yoo xam ne yoon yoo xam ne ci montagne la salak ci konante kon dinaa soobu chimbal ansaari li nga xam ne mooy mooy fii lan yi jaar waaw allahu akbar seydina anas radiyallahu ta'ala an voilà kon loolu la am na foo xam ne dane dafa ñëw bi mu commencé dane maa xadiisun balaghani ankum waaw bi ñuy commencé dana leen mais lan mooy wax ji ma jote ci yéen tukkee ci yéen ji ma jote tukkee ci yéen mooy lan ban lu tax ngeen di wax lool fa qaala lahu fuqahaa'ul ansaar amma dhaw naa ya rasul allah la alayhi wa sallam falam yaqulu shay'an de wa amma unaasun minna xadiisatu asna xadiisatun asnaanuhum qaalu yaghfiru llahu li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yu'ti yaghfiru llahu li rasulihi yu'ti qurayshan wa yatrukuna wa yatrukuna wa suyuuthuna taqturu min dimaa'ihim bi mu ñëwee ne leen waa lan mooy li ma dégg ngeen lan mooy li ma dégg ngeen ko ci lan mooy li ma dégg ma li li nga xam ne moom laa dégg ngeen koy wax ah wax gi ma jotalee bi bi agsi ci man tukkee ci yéen loolu mooy lan nee na fuqaha ul mooy boroom fiq yi ci ñoom ñi nga xam ne ñoo ci gin a ñaw dégg-dégg di seen kilifa yi ak seen boroom xam-xam yi sur ñi ci gën a am xam-xam ndax ñoom ñépp ay boroom xam-xam dañ ne ah amaa dawu ra'yinaa yaa rasuulallah falam yaqulu shay'an de ñu ne ko yaa yonent mi alayhi salaatu salaam kantaa ñi nga xam ne ñooy boroom xe mooy boroom ra'yi yi mooy ñi nga xam ne ñoo ci gën ñaw xel gin la cee xam gin la gin aa ëpp xam-xam ci ñun waxuñu dara de waxuñu dara de wa amma unaasun kantaan ak ñenn ñi ci ñun min naa ci ñun ñoo xam ne xadiisatun asnaanuhum ñoom seen âge sorewul mooy ay jeunes lañu am na ci ñun nag ñoo xam ne ay jeunes lañu loolu day war ne comme du ñoom ñépp du jeune yépp la waaw xaalu kanta ay nit nag ñu bokk ci ñun ñenn ci ñoom ñoom lan lañ wax dañ ne yaxfirullahu li rasuuli yal na buur yàlla jéggal yonentam bi sallallahu alayhi wasallam moom dañoo tuy Qurayshan mu ngi jox Quraysh alal ji wayatlu ku naa bàyyi na wa suyufunaa suñu jaase yi taqturu min dimaa'ihim mu ngi mu ngi toq ci seen deret yi fa qaala rasulullah yonent bi alayhi salaam ne ne leen fa inni uti rijaalan xadiisi ahdin bi kufrin ata'allafuhum afalaa tardawna an yadhhaba an-naasu bil amwaal wa tarji'uuna ila rihaalikum bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa wallahi lama tanqalibuuna bihi xayrun mimma yanqalibuun fa qaalu bala ya rasulallah qad radina mu ne yonent mi alei satu salaam ne leen man damay jox ay nit ñoo xam ne xadiisi ahdin bi kufr mooy ñoom bi ñu duggee bi ñu génnee ci kéefér yàggul mooy waa Quraysh li tax mag ma leen di jox ata'allafuhum bëgg seen xel dal ci lislaam ñu gën a bëgg lislaam afala tardaw na ndax gërëmu ngeen an yadhhaba naasu nit ñi dem bil amwaal yóbbu alal yi wa tarji'una yéen nag ngeen dellu ila rihaalikum ca seen tànt yi ak seen kër ya di Medina bi rasulillah ànd ak ti ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa wallahi maa ngi wàcc yàlla man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lama tanqalibuuna li ngeen di yóbbaale de di dem seen kër ya di yóbbaale bihi li ngeen di yóbbaale bu ngeen jógee Ji'irraana ak fii nii bërëb yi di dem xayrun moo gën fopp mimma yanqalibuuna bi ci li nga xam ne moom la ñeneen ñi ma jox alal di yóbbaale rasulullah yi moo ngeen di yóbbu ñi ay alal la ñu yóbbaale sallallahu alayhi wa xam nga ne lool yemul xaalu ñu ne ko balaa ah kay wax nga dëgg de waxati nga dëgg ya rasulallah kon nag xadra dinaa gërëm nañu xaala fa innakum satajiduuna uthra shadida fasbiru hatta talqaw allaha wa rasulahu fa inni ala al mu ne leen nag sama ginnaaw kon wax nañ la tàgge na boppama ah. waaw mooy ñu nit il faut qu'on se prépare que <laughs> ah <laughs> ñu ngi ci huitième année de waaw dul qinda dul qinda lañ ne de waaw dul qinda la de léegi nag yonent ma ne yaa kay Eh, Shawwal la woon eh, Hunayn nag yoo eh, kii Hunayn ak yoo yoo Taayif beeg yooyu te gis nañ la gis nga 40 jours bu ko fa defee kon mooy ñu ngi ci Dul Qiyada waaw léegi mu ne kon di ngeen trouver sama gannaaw lu metti loo xam ne nit ñi dañuy leen di gënale bàyyi leen fi yéen bàyyi leen fi pouvoir yi yéen du ngeen ami ndoom ba tànk du ngeen am dara du ngeen nekk lawul jaa jiyaah yi duñ leen ci boole waaye nag loolu dina metti waaye fas biru te metti ji yëpp bu jotee yéen a war a jóg ngir réparer ko ngir dox ko ba mu réparer wu yéen a war a dox mbir yi yéen a war a véhiculer diine ji loolu lépp mais nag poste yi du ngeen ci am dara de ku ci am nag mooy loolu moom na yàlla dogal waaye daal règle bi mooy lii kon nag fas biru muñ leen xatta talku wallah ba ni ngeen di dajeek buur yàlla wa rasulahu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam fa inni ndax man alal xawdi maa ngi leen di xaar sama rendez-vous ak yéen du àddina sama rendez-vous ak yéen du xare yu jeex may joxe déedéet yéen sama rendez-vous ak yéen li ma leen dencal ca mbalkama alxawd allahu akbar allah foofu laay leen di xaar foofu laa am ak yéen rendez-vous yéen laa am saar waaw mooy ñi nga xam ne leen timalay sa alayhi salaatu wa salaam leen di nàndal te ci naan keroog doo man bi doo doo doo mar mar taqale koog yow ci saa si ci li des ci yow allahu akbar mu ne foofu lay daje génn kon lii ci gàttal mooy riwaaya yu seydinaa anas yi radiyallahu taala anhu ah nga waalam saar seen seeni ngëneel rëy na de ilaa déggal xadiis seydinaa zayd ibn asim bi loolu moo gini yéeme al ansaaru shi'ar wan naasu disaar laa ilaha illa allah loolu rëy na waay humul ansaar waay ja'alana allahu minhum yàlla nañu yàlla def ñu nekk ansaarullahi wa rasulih waaw yàlla nañu yàlla def ñu nekk ansaarullahi wa rasulih amin waaw ñu topp tànkul ansaar yi mu boole ñu ci seen mbooloo zahiran wa batina loolu wa ma dhalika bi aziz insha allah kon tey dañuy yem nii jataay bii di ñëw nag lan moo ñu dese <laughs> umratul ji'rana umratul ji'rana umra ji moo ci des kon séddale gi jeex na yeneen ci lay saar saam wax na ñoom séddale gi jeex na li des mooy umra léegi nag ndeysaan gis nga yu jaamu yàlla yu kawe yi suñu boroom yi yonent ma lay saab saab di jote ki ki kii lii jooxe kero jóge ci xare waaw mooy joxe sa bakkan ngir yàlla sa coono sa temps sa lépp ngir yàlla waaw Hunayn lañ jóge Taayif lañ jóge waaw lañu fa amee mu joxe lépp amul dara lu mu ci jëlal boppam sallallahu alayhi wa dara lépp mu joxe ko waaw ba pare des lan umra akbar umra baytullahil allah min al ja'rana loolu nag insha allah la gis ci jataay bii di ñëw euh, wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala